ñu gis saar bi nga xamante ne mooy suuratu nuuni wal qalam muy suuratul qalam kon saar boobu mooy suuratul qalam la tudd saar la boo xamante ne nii moom makkiya la mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman la wàcc am na nag jële nañ ci boroom xam-xam yi ku mel ni mawlaana ibn abbas ak ki nga xamante ne mooy al imaamu qataada ibn Di'aama radiyallahu ta'ala anil jamii' ñu ne am na ci nag ci saar bi aaya yoo xamante ne nii Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc wallahu taala alam suñu boroom kon di tàmbali saar bii di suuratul qalam alqalam nag mooy li nga xam ne mooy bindukaay mooy li nga xamante ne mooy mooy bindukaay waaye bii daa am daa tax bu ñuy wax muy alqalamul mahfuz muy quelque euh, li nga xam ne bindukaay bi nga xam ne moom la borom bi wattu te mooy bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu ta'ala sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci xadiis boo xamante ne nii benn taalibeem bu ñuy wax sayyidina Ubaada ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moo ko nettali woon doom bi ba muy waaje génn àddina mu ne ko yee yow sama doom comme ni nga xamante ne nii al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi moo ko solo ak taalibeem bi daal imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi ak al imaam Abu Iisa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jamii ñoo ko solo moom mu wax doom ji ba muy waaji génnaat ne ko ne ko yow sama doom di ko def ay ndénkaane ne ko nanga xam ne doo doo daj mukk li nga xam ne mooy cafkaay dëgg-dëgg ngëm yàlla lu dul ne nga xam te gëm te jàpp ke ne lépp loo xam ne daf laa dal ci sa àddina bii ci sa dundu gii mbir la moo xamante ne nii manu la woon a mooy manoo woon a defa def ay pexeek tëral ay pexeek bu ma defoon lii luy du ma dal ba lu dul dina la dal fokk nit ki balaa ngay am cafkaay ngëm yàlla dëgg-dëgg nga daal di koy gëm xam ne lu la dal manu la woon a jaas de manu la woon a mooy waaye lépp loo xamante ne ni daf laa mooy na la leer ne bu naa fekkoon ne warula woon a dal rek waaw mu ne man nag Ubaada ibnu saamit radiyallahu anhu di sa bàyyi dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ngir leeral ko lan moo tax nga war a gëm loolu le mooy gëm dogal la koy wax nii ndax nit ki jullit bi am ngëmum du mat lu dul mu gëm dogal bi nga xam ne moo ci neex waaye bi nga xam ne moo ci safaanu mu ne kon man dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu naan li nga inna awwala maa xalaqa allahu alqalam li nga xam ne moom la boroom bi njëkk a bind mooy alqalam xalam mooy li nga xam ne mooy bindukaay boobale moom la ñuy wax alqalamul mahfuz comme ni ngay dégg ñu naan allawhul mahfuz noonu it la ane li nga xam ne mooy alqalamul mahfuz muy muy muy bindukaay bi nga xam ne suñu borom moo ko wattu fa qaala ba mu ko bindee ana lan la wax yow rasulullah alayka salaatu wassalaam mu ne fa qaala borom bi ne bind ba mu ko bindee moom moom bindukaay boo bële moom la njëkk a amal ne ko uktub ne ko bindal qaala bindukaay bi ne ko rabbi eh sama borom wa maa ngaa aktubu ana naka laay bind mooy xanaa xamoo ne lu yàlla bind rek day wax. waaye nag ñun ñoo ko xamul moo taxit bu ëllëgee koon gisoon nañu ko bu ñu ñeen yéeféer yi bu ñu fa demee fa nga xam ne mooy yawmal qiyam seen cër yeeg seen seen nopp yeeg seen loxo yeeg seen tànk yi ñooy seede contre ñoom ñu naan moo yéen lan moo tax ngeen di seede di di wa seede waral ñu ñu ne ma ne antaqana allahu alladhi yantaqa kulla shay borom bi nga xamante ne nii moo wax loolu lépp lu am kon xam nañ ne kon loolu ñi nga xam ne lépp loo gis rek moom day wax waaye nag ñi xam ne lii lii lay wax. ak di dégg ay waxam loolu loolu ñi ko borom bi may bariwul de kon nag mun ne xam xalam bi ni bindukaay bi ne ko bindal mu ne ko ana sa mu ko borom bi ana lan laay bind mun e ko bindal uktub maqaadira kulli shay'in hatta taquma as-sa'a ne ko bindal nattuwaayu dogalu lépp loo xamante ne day xew ci dund bi hatta taquma as-sa'a ba ni nga xamante ne ci la saa di taxawee muy yawmal qiyaam mu ne ko nag kon yow sama bol yow sama doom man di dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu waxee lii ba pare mu ne man maata ala ghayri hada fa laysa minni képp koo xam ne dafa faatu tabamuy faatu gëm yàlla gii mooy gëm dogal nekkul ci moom faatoowul ci kaw dum dogal na leer ne kooku bokk ci man rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xalam boobu nag moom lay waate nii moom la tudde saar bi suñu borom kon di tàmbale mu ne bismillahir rahmanir rahim mu ne ci turu borom bi nga xam ne moo fees dellëg yërmande lay tàmbale arrahimi te yërmandeem yaatu mu ne nuun nuun wax yi daal dina ci bare am nañu ne mooy nuun mooy li nga xamante ne mooy mooy boo jëlee bindukaay bi fi ñu koy capp ngir ndab li nga xam ne mooy def lànkar ji fi ñuy ji am na ñu ne loolu mooy li nga xamante ne mooy nuun am ñu ne déedéet nuun lenn la comme li nga gisee ca saar yële am alif laam raa yooyu yëpp am ay xaamiim nuun bii nag moo jeexal moo mooy mooy bi ñëw ngir tëj leen muy arrahman boo leen boolee alif laam raa ak xaamiim ak nuun bii boo leen boolee muy arrahman loolu benn na wax la am na yeneen i wax ñoo xamante ne nii la benn tu àlluwa la boo xam ne ci leer la am ñeneen ñoo xamante ne wax nañ leneen waaye yii nii ki nga xam ne mooy borom bi mooy ki nga xam ne moo ko xam dëgg-dëgg waaye nag am na ci nitam yi ñoo xamante ne nii ñu sell ñi ñi nga xam ne jaamukatu yàlla yu sell yoo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa xamal na leen secret yi nekk ci ginnaaw xaraf yii nii mooy mafaatihu suwar comme ay alif lam ra alif lam mim ak yi nga xamante ne yooyu nële yu mel noonu suñu borom am na ñoo xam ne xamal na leen dëgg-dëgg li nekk ci gannaaw loolu noonu borom bi nag mooy li mu wax zalika lii de fadlullahi ngëneelu yàlla la yutihi moo koy joxe ko soob te borom bi mooy borom gëneel lu màgg li kon nag mooy ne am na ñoo xam ne xam nañu ko même bu wax yi baree am na ñoo xam ne réalité dëgg-dëgg baat yii mafaatihul suwar yii mooy borom bi moo ko xam dëgg-dëgg. comme ni nga xam ne moo xam lépp waaye moo ci xam ne ku ko neex loolu it am na kon wal yi mu ne maa ngi waat kon ci bindukaay boobu la ñu la wax sànq wa maa yasturun maa nga waat tamit ca la nga xamante ne moom la malaaka ya di di rëbb ci xalima bi di ci bind sa seen borom di leen ci jox ndigal nga xam ne moom ñu li ñuy bind foofu la di bind si kar gi di bind yi nga xamante ne ñii ñooy turu yàlla yeeg yi nga xam ne moom la leen seen boroom di rëdduloo di leen binduloo lan moo tax borom di ngay waat mu ne ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma anta yow rasulullah de nekkoo bi ni'mati rabbika wat naa ko ci sa xéewalu borom bi majnun doo ab dof mooy rek comme li ñu waxoon ci saar ci asaar bii weesu mooy rek waa Quraysh dañoo yàggoon naan ñii naan dof la naan naan naan waay kii kii jabarkat la ñii ne kii moom taaxuraankat la ñoom nag am nay jamono dañ doon wax ne ndax saar bii moo njëkk a wàcc saar saaru alxaqa nuun wal qalami bokk na ci njëkk a wàcc moo tax ñoom nag taa yooyu ku nekk da ngay wax li la neex kii naan poète la taaxuraankat la kee naan jabarkat la kii di wax leneen ñii ne ab dof la quoi suñu waroon nag maa ne maanta yow de nekkoo bi ni'mati rabbika wat naa ko ci sa xéewalu borom bi majnuun doo ab dof de wa inna laka te ñeel na la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ajran ak pay goo xam ne ghayra mamnuun goo xam ne du dog gis nga li la xéewal yi la sa borom di defal du dog mukk moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam du deñ di jota ci yàlla kers bu romb bu mu ci joxe loo xam ne jotewu ko woon ci minute bi jeesu bi weer bi jiitu woon wa innaka te dëgg-dëgg yow rasulullah salawatullahi wa salaamu alayhi la ala xuluqin azim yaa ngi ci kaw jikko yu mag yi mooy yonent bi alayhi salatu wassalaam doone mukk kene moom yonent bi alayhi salatu wassalaam moom mooy jikko yu mag yi moo leen représenté déedéet mooy jikko yu màgg yi boo leen gam-gamle woon ak ab néeg mooy gis nga plafond ba que tiim néeg ba que tiim néeg ba nekk ca kaw moom tiim néeg bi kooku mooy rasulullah mooy noonu la tiime li nga xam ne mooy jikko yu màgg yu mag yépp danee tiim féeti leen kaw moo tax ci moom lañuy tukkee alayhi salatu wassalam fa satubsiru moo tax suñu boroom ne fa wa innaka laalaa yaa nga ca kaw mooy nekkul seen biir ndax moom ci moom lañ jóge moom mooy ci nga xamante ne nii moom moo defar nit ñi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko bu fasatubsiru wa yubsirun ah di li nga li ma leen di dig ñuy weddi di nga ko gis waaye wa yubsiruna ñoom itam ñoom itam dinañ gis li ma leen di dig ñuy weddi bi ayyikumul maftuun li ma leen di dig dinañ ko gis waaye it buñ demee ba ci kanam dinañ gis ana kan mooy ki nga xam ne moom la jinne fàdd mooy ki nga xam ne mooy al maftuun mooy ki nga xam ne mooy dof di dina leer loolu dina leer ci kanam de inna rabbaka dëgg-dëgg sa boroom yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa moom a'lamu moo xam biman dalla an sabilihi ki nga xam ne moo sànk wëllif aw yoonam wacc ko fi